turam moo doon Raafi' ibn Xadiij ibn Raafi' ibn Adiy ibn Zayd ibn Jusham ibn Haarisat ibn al ibn al ibn Amr ibn Maalik ibn al-Aws al-Ansaari al-Awsi al-Haarisi doon turam moo doon Seydina Raafi' di doomu ku ñuy wax Xadiij pa Xudayjan Raafi' ibn Xadiij ibn Rafi' ibn Adi ndax yooyu am solo la façon ni ñuy bind xam nga yu bari ci téere yi duñ la maasal affaire yi moo tax euh, yooyu jara xam la euh, comme noo déggoon waa yanaan um, tout le temps ans c'est euh, warawaa ans Seydina Anas ibn Malik moom lépp la doon ans la doon wax ans ans ans non ans mooy ne loolu ilmu lu am la ilmu rijaal lu la waaw xam tamit nañ lañ leen di takkee al Buxaari ak Najjaari nga bañ leen a jaawale yi niroo ak yiwu al muktalif ak al al mooy yooyu xam-xam la bu bu rëy bu ñuy jàng ci ilmul xadiis al muxtalif mooy yooyu am solo Raafi ibn Xadiij Xadiij moom di doomi Raafi Raafi boobu di doomi Adiy Adiy di doomi Zayd ibn Jusham bokkoon ci waa Aws ci waa Banu Haarisa Jusham ibn Haarisa ibn al moom dàkkantala moo doon Abu Abdillah walla Abu Xadiij yaayam mu ngi tuddoon Halima bint Mas'ud ibn Sinan ibn Amir ibn Abi Bayaada bokkoon ci waa Banu Bayaada moom Seydina Raafi' ibn Khadij radiyallahu anhu teel na nag dugg ci lislaam bokkoon ci ñi nga xam ne tuut tànk la imaam Ibn Hisham rahmatullah alayhi nee na keroog Uhud ci yoon bi yonent bi alayhi wassalaam bi nga xam ne ci la doon xoolaat ñi nga xam ne ñooy troupe yi ci yoon bi laata muy àgg Uhud bi nga xam ne ci la permettre Seydina Samura fekk moom ñoom ñaar moom Samura ak Rafin quinze ans lañ amoon yonent mi alayhi salaatu salaam delloo ko ñu ne ko Samura kat tireur d'élite la mu ne kon moom mën naa ñëw ñu ne ko waaye nag Samura nag Rafin moo ko man euh, mooy Rafi' boog Rafi' Rafi' ci boppam tireur d'élite la ah mu permettre ko ñu ne ko Samura nag moo man Rafi' kon Rafi' mi dafa bokkoon ci tireur d'élite yi ñi nga xam ni ñu mënoon a sànni lance lañu woon aayoon tamit ci wàllu flèche moo tax keroog Uhud ghazwatu Uhud mu fekk 15 ans la am yonent bi alayhi salaam daal di koy permettre mu participer ci xare bi. waaye naka noonu avant même ghazwatu Uhud ghazwatu Badrin tamit présenté woon nañ ko yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mu fekkee xare bi mais yonent bi alayhi salaatu salaam ne déedéet déedéet kii dafa tuuti ne ko noonoo yow doo dem ndax boobu mooy xoola euh, Uhud kañ la am ghazwatu Badrin ci deuxième année bi Uhud ci ñetteel année bi mooy boo quatorze ans la amoon mais bi mu amee quinze ans ci ghazwatu Uhud ci la ko permettre mu dem ci naka noonu la fekkee moom seydinaa Samura euh, Seydina Rafi' ibn Khadij noonu la fekke li nga xamante ne mooy ghazwatu Uhud bi mu fa demee nag ba ci xare boobu benn am jot na fa benn xeej boo xam ne lañ ko mushrikuuna yi sànni mu daal di koy dindi bi mu koy dindi nag am lu des ci xeej bi ci yaram bi loolu nag deñul di nekk ci yaram bi te keroog bi ñu ko ko jamee yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana ko man maa lay seedeel yawmal qiyaam lii la dal mooy lii nii muy xeej bii la dal bu yawmal qiyaamee ci sa kanamu borom suñu kanamu bo kanamu borom maa lay seedeel yow Raafi' ibn Khadij ne ci yoonam moom subhaanahu wa ta'aala nga newoon ba lii dal la loo ndaw seede rëy seydina Raafi ibn Xadiij radiyallahu anhu wa ardaa ah, léegi kon moom Uhud la fekke ak yi nga xam nañoo ñoo ñëw après mooy Uhud la fekke ak yeneen yi nga xamante ni ñooy yeneen xare yi topp ci Uhud yépp fekke na leen Badr mooy dafa ne woon gone moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam woon déedéet moom nag Seydina Raafi' ah ibn Xadiij radiyallahu taala anhu wa ardaa pour bañ a gën a guddal moom nag taalibe yu bari ci saxaa euh, taabiin yu bari jële nañ ci moom jële nañ ci ki nga xamante ne mooy Seydina Raafi' ibn Xadiij bii am na ñoo xam ne ci ñoom ay saxaaba lañ am ñoo xam ne ay taabiin lañ comme ñoom Mahmuud ibn Labiid ñoon ñépp jële nañ ci moom waaye ñoom rifaa di doomam rifaa ibn raafi ak abaaya tamit di sëtam bi as-sa'ib ibn yazid ñoom sa'id ibn al-musayyib naafi ibn jubayr abu salama ibn abdurrahman ñu rëy ñooñ ponkal yooyu yépp jële nañ ci moom moom nag medinatul munawwara la dund la newoon ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam après nag bi nga xamante ne nii fala nekk ba Euh, ni nga xam ne góomam boobu ñu la waxoon mooy liñ ko xa euh, kii bi ñu ko jamoon xeej bi ñu ko jamoon euh, mu desoon ci biir yaram bi mu dind ko am lu ci des daal di feeñaat affaire bi commencé di benn góom ci ba moom mu ci la génn àddina moom Seydina Rafi' kañ la génn àddina nag loolu daf fi am wuute imaam al-Haafid ibn Hajar ci al-Isaaba euh, ginnaaw bi mu waxee wuute yi dane kanta imaam al-Buxaari yi rahmatullah alayhi dane Raafi ibn Xadiij bi radiyallahu anhu mu ngi génn àddina jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan mooy bi nga xam ne ci la nekk xalifa mu ne huwa mutamad te loolu mooy li ñuy sukkandikoo wa ma adaahu waahin mu ne lu wuteeg wax jii imaam al Bukhari wax imaam al Bukhari wax lool ci ak taarixul kabir ndax imaam al Bukhari waxoon naa la waxati la waxati la du saxiix bi rek la bind. nañ adabul mufrad ak taarixul kabir ak saxiir yooyu yépp moo leen bindoo imaam Abu Abdillah mu ne moom jamonoy Seydina Muawiya la génn àddina. waaye nag dafa bari ñoo xamante ne nii euh, ñu bari ci ñeneen ñi dañ ne euh, non moom moom moom moom moom yéex naa génn àddina mooy ne c'est bien bien bien bien après loolu la génn àddina bien après comme ñoom ñoom ñoom ñoom kii euh, ñoom imaam al-Waaqidi ak ñooñu dañu ne noono Raafi ñoom dañu ne Raafi ibn Khadij euh, moom bi muy génn àddina c'est bien après moom mu ngi génn àddina la 73 xam nga loolu yàgg sore na ndax Seydina Muawiya moom xilaafaam la 60 ci la ko doomam wutu ci la génn àddina mooy ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, kii nii mooy soixante ci la nag ci la kii amee woon mooy <coughs> xilaafaay gone yi mooy ñi nga xam ne ñooñu Seydina Abu Hurayra doon ñaan naan yal na bu ma ko fekkee ndax dégg na Yonent bi sallallahu alayhi <laughs> di ci wax loo xam ne moom moom mu ne yàlla bu mu fekkee woon moo tax Seydina Abu Hurayra l'an cinquante-neuf la génn àddina l'an cinquante-neuf muy jamono bu yooju tamit ci la Seydina Muawiya foofu génn àddina la soixante nag gone yi ak mooy ñi nga xam ne ay bo ci la buur yi daal di ñëw nag moom euh, am ñu ne l'an soixante-treize la génn àddina l'an soixante-treize ci la Seydina Rafi ibn Khadij génn àddina am ñu ne déedéet déedéet non l'an soixante-quatorze l'an soixante-quatorze ndax euh, bi mu génnee àddina ki nga xam ne moo ko jullee mooy Seydina Omar ibnul ibn Omar di doomi Omar ibnul Xattaab di Seydina Abdullah ibn Omar ibnul Xattaab ta nee nañ moom bi muy génn àddina ñi wax loolu dañ ne quatre-vingt-six ans la amoon quatre-vingt-six ans la amoon keroog bi nga xamante ne nii nag ci la génn àddina jigéen ñi di jooy. Euh, nee na kii ne imaam ibn Umar ne radiyallahu anhu inna Raafi'an shaykhun kabir la taaqata lahu bi'adaabillah wa inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala al-mayyitu yu'adhabu bi bukaa'i ahlihi alayhi kii ne euh, nu mu tudd Seydina Abdullah ibn Umar dégg jigéen ñi yuuxu di jooyoo ndax Raafi' ibn Xadiij kat génn na àddina radiyallahu anhu seydna abdullah ibn umar ne leen inna rafi'an ne leen a yëg leen ne rafi' sheykhun kabir moom nag dafa mage lool ndax ku am quatre-vingt-six ci waxu ñee loolu mooy ne loolu mooy mooy bari na laa taaqata lahu waay waay amul kàttan ngir supporter mbugalum yàlla <laughs> loolu waxit la <laughs> ne jeune sax ah, yow support manoo supporter mbugalum yàlla mais loolu waxit la pour wax leen bàyyi leen seen jooy ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam nee almayitu ki génn àddina yu'azzabu bi bukaa'i ahlihi alayhi dañ koy mbugal ndax dañ koy mbugal bu dee ne waa kiiwam mënu mu tudd eh, ay waa këram dañ koy jooy bu génnee àddina loolu nag masala boobu noonu muy masalaam noonu ndax dama gis ne heure bi dafa jege mooy ne eh, masalaam nit bu génnee àddina nit ñi di ko jooy ginnaaw ay doomam ay mbokkam ay yooyu est-ce que dañ koy mbugal ci lool xam nga xadiis bi loolu wax te boobu mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhima kuene yonent bi alayhi salaatu salaam dane mu ngi xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar innal mayyita la yu'azzabu bi bukaa'i ahlihi alayhi ki nga xam ne mooy ki génn àddina dañ koy mbugal ndax jooy yi nga xam ne moom la ko waa këram di jooy léegi nag masala yi jëm ci yooyu incha allah dinañ ko gis xaw ma peut-être peut-être ci jotaay bii di ñëw euh, ñu gis ko wala ñu bàyyi ba gisaat beneen euh, euh, bu ñu gisaatee beneen xew-xew boo xam ne dafa am yu mel nii bañ ko ciy cité incha allah ñu daal di ciy waxaale masala boobu noonu. nan la demee est ci kaw nii niñ ko géddi dégg nii ne xadiis bu wax nii loolu lay tekki réellement wala am na leneen lu muy tekki lool incha allah dinañ ci ñëw ci beneen yoon incha allahu taala kon moom noonu kon la génne àddina seydna abdullah ibn omar am na ci benn dañoo ñëw ne ko eh, dañ ne seydna abdullah ibn omar ibn anhu ne comme que Rafi génn na àddina nañu ko nit ñi mooy nit ñi waroon a fekkee ñi bëgg a fekkee am jóge ci gox yi ñooñu dañ leen nañ ko yéexe guddi gi ba nga xam ne ci la nit ñi ñëwee mu ne leen moom Abdullah ibn Umar ni'mara ni'ma ma ra'aytum eskay baax na de li nga xam ne moom ngeen gis kon nañu yéexe jullee ji ak denc gi ba ni nga xamante ne noonu la nit ñi ñëw euh, bu ko defee mu daal ñu daal di koy jullee kon noonu la génn àddina seydna Raafi' ci jamonoy kon seydna Abdullah ibn Umar moo ko jullee am ñu ne la ñu ne la imaam al Buxaari yi moom rahmatullah alayhi nee na ci jamonoy seydna Muawiya ibn Abi Sufyaan ci la génn àddina te loolu la imaam al Xaafiz ne wa huwa al mu'tamad te loolu imaam al Buxaari wax nag mooy li gën a dëgër yàllaa gën a xam nu mujje kon radiyallahu ta'ala an rafi'in wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu